ba nga jàpp ne yàlla bind na ginnaaw saxaaba yi radiyallahu anhu ku gën a bëgg yonente may saasaam gën a ay mbiram mooy yow xam nga ne Iblis jay na la billahi am amut ça n'existe pas yàlla deful loolu am inna allaha ixtaara ashaaba muhammadin yawma ixtaara nabiyya ibn Mas'ud wax billahi gis nga borom dafa tànn àndandoo yonente may saasaam bis ba mu tànnee yonente bi alayhi salaatu wassalaam lii lañ meloon bu doon jàpp dañ doon jëkkante njàppam waaw waxuma la bu doon jàpp mais bu tifli woon sax gaa dañ ko doon jëkkante di ko diwoo ma ne ma ah oui ma ne la loolu yow waxuñu ko fi sayyidina Urwa ibn Mas'ud as-Saqafi wal hadith fi as-sahihayn waaw ci xew-xew nettali yi nettali keroog sulhul Hudaybiyah ci juróom benneelu at bi ci gàddaayam bi alayhi salaatu wassalaam ba mu ñëwee bëgg umra Makka gaay na ko doo fi dugg mu ne yem Hudaybiya Seydina Urwa ibn Mas'ud moom la waa Quraysh mu jëwoon a ñëw mu négocier gaay avant Seydina Suhayl ibn Amr ndax mu na tuub après al-Amiri yu al-Qurashi di mujj ñëw moom mi jógoon Taayif ngir jàppale ni gaayam yi waxoon nañ ko fooxati ko moo doon wax ne laqad moom mu nekkali ko te temps yu mu ne la laqad wa wafadtu ala Kisra wa Qaysara wal Muqawqis ha fa wallahi fama ra'aytu ahadan yu'azzimuhu ashaabuhu kama yu'azzimu ashaabu Muhammadin Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam waaw keroog mu ne ñu waa Quraysh di leen defal compte rendu ña ko yebaloon mu dem négocier yonent bi saa salaam mu ne waat naa ci yàlla man def naa délégation dem naa ci Kisra ak Qaysar ak Muqawqis ak ñun ñëpp dem naa fa euh, jiite woon euh, Iskandariya Égypte waaye maa ngi waat ci yàlla laa wax gisuma kenn ci ñoom waaw di màggale seen kilifa du romain yi lu ñu màggale César waaye du waa Kisra ni ñuy màggale waa Perse ni ñuy màggale ki nga xamante ni mooy Kesrowe waaye waaye waaye du Muqawqis ay ñoñam nañ koy màggale masuma gis kuy màggale ay ñoñam comme ni ma gisee ànd dooy Muhammad yi sallallahu alayhi wasallam di màggale Muhammad sallallahu alayhi wasallam masuma koo gis mu ne mais moom du jàpp mu ne waa Quraysh du jàpp lu dul ne dañuy xëccoo njàppam ndoxu njàppam non buy jàpp gaa yi dañ xëccoo waaw ku ci am dara diw mu ne mais waxuma la lool sax mais même bu même bu tiflee sax gaa yi dañuy capter tifli bi dañuy tëb jëli ko la bala moo laal suuf gaa yi ko <laughs> ku ci am dara laay <laughs> wayow <laughs> mu ne way loolu man dama xoma sa gi xam nga loolu <laughs> bañ koo gis ci siira am na suñu benn bu doon wax ne Égypte eh, kii euh, Cheikh Mouhamad Hassan hafizahullah mu ngi Égypte <coughs> doo def na siira bu am solo euh, doon wax ne moom amaana lii euh, c'était occasionnel te tamit amaana c'était surtout pour wan noon yeeg yooyu bon loolu bu ñu taxawee laa neen loolu nag doy affaire bi du loolu wax ah. non affaire bi du loolu mooy saxaaba yi noonu lañ meloon Wahb ibn Abdillah mu ngi nii Makka lañ jógee soit mooy aj giñ aj ba pare aj ji la woon ñu yonent may saasaam bi ñibbi wala Fathu Makka te lii aj ji lay niru boobu ana ban yéeféra fi ne kenn te pourtant moom mi nga xam ne jullit la ni ñoom mais gone la <laughs> boo adolescent la taxaw di seetlu saxaaba yi nee na mais gars yi bu yonent saa jàppee dañ koy tëccoo ku ci am dara rek gaaw ray ku amul dara ñëw fekk affaire yi kii nga xool sa loxoy keneen ki li xaw a tooy nga laal li li li tooy ci loxo keneen ki daal di raayoo <laughs> loolu mooy ñoom noonu lañ meloon ah voilà <laughs> ñoom noonu lañu meloon ndax ñoom ñoo xamoon quoi xam nga ne bu doon ñun bari na ci ñun ñoo xam ne duñ ko def lu tax parce xamuñu. mooy mooy comme lu bari yonent bi saa saam naan bu ñëw bu ngeen xamoon li ma xam konoon te kon da ngeen nangam te nangam boobu muy wax kenn defu ko loolu lay wane ne xamuñu wala <laughs> <laughs> loolu nag saa way di doxale nii parce que ñoom ñoo xam ñoom <laughs> waaw moo tax bu la fi kenn jayee bu la fi Iblis jayee ba nga jàpp ne am na mbindeef moo xamante ne nii gën na leen a xër bëgg sopp yonent bi saa salaam gin koo jege yow moom Iblis nax na la wal iyaazu billah kon nga euh, euh, kon mu ne <laughs> ku ci am dara rek Seydina Wahb ibn Abdillah radiyallahu anhu mu ne képp ku ci am dara fa man asaaba minhu shay'an tamassaha bihi ku ci jot dara ci ndoxam njàppam moom alayhi salaatu wassalaam gaaw ko diwoo ko kay waaw wa man lam yusib koo xam ne jotu ci dara nag lu muy def shay'an akhadha min balali yadi saahibihi mu jël ci loxooy mbokkam la ca jot a tooy mu doy loolu raay <laughs> làmb ci loolu waaw laalal ma fii way <laughs> nee na mara aytu ginnaaw gi ma gis bilalan sayyidina bilal al muazzin daal di ñëw nag <laughs> axada anazatan kon gis nañ ki yoroon yat wi mooy sayyidina bilaal noo seulement moo indi yat wi mais moo yoroon li nga xam ne mooy ndoxu njàpp mi waaw te gis nañ ko ci euh, riwaaya biñ riyaab bi wax bimu ñëwee yor euh, bant boobu fa rakazaha mu daal di koy samp ci qibla bi wa na bi yonent bay saa saam génn loolu mooy jàpp na ba pare mooy lii lañ doonoon dafa am taqdim ak xiir daa am lu ñu dañu jiital lenn yéexe lenn génn gi moo jiit dafa génnoon ba jàpp ba pare gaay di xëccoo ndox moom doon jàpp <laughs> ba jàppee <laughs> di ko raayoo léegi mu ne yonent bay saa saam génn fii xullatin hamraa mu ngi génn ci benn complet boo xam ne bu xonq la musammiran takk ko ba dëgër mooy sol ko boo xam ne bu dëgër la waaw waaw sol gu dëgër waaw waaw léegi nag salla ila anaza binnaas rak'atayn voilà gis nga lii moo tax la salla bële yonent bay saa sam nekkul woon ne da doon moom kefee doon julli ah ah da doon jiite nit ñi heure jullee jotoon léegi nag mu ñëw jiite nit ñi euh, euh, jëmale ci fii anaza fi ka nga xamante mooy yat <laughs> xam nga <laughs> al imam Muhammad ibn euh, <laughs> kii eh, kii waay Azamin Abu Musa Azamin <laughs> di sëriñu ñoom eh, eh, waa kutubu sitta <laughs> moom xam nga ci waa ana al-Anazi yéeg waa al-Anazi ci tribu boobu moom bokk na ci li borom xam-xam yi doon naan naan moom da doon wax ne moom ah da doon bàkkoona yonent way sa saam julli ne féete seen seen xab yi la yi naan non moom non anasa gi mooy yat bi quoi <laughs> pas ci tribu bi boo ëppale <laughs> waaw kon al anasi muy al anasatu waaw nee na mu julli euh, euh, féete julli nit ñi ilal anasati féete jublu ci fi yat wi nekk fii ko suy naa bilaal sampal ngir nit ñi bañ a dagg julleen rakaatay ni ñaari rakk waaw kon loolu Euh, mooy ñaari rakk la leen jiite wa ra'aytu an-naasa wad-dawaaba yamurruuna min bayni yaday al-'anaza mu ngi nii lii lañu la doon wax nee ma gis nit ñi ak li nga xam ne mooy rab yi mooy yi dukkat euh, mbaam yeeg gëléem yeeg di romb diggante kanamu yonent may saa saa ca gannaaw Euh, ca kanamu la nga xam ne mooy yatoo nga xam ne moom lañ ko samp gan loon lii riwaa imaamul Buxaari yi benn ci riwaayaatam yu bari léegi kan daal imaamu Muslim moom bosam bo daanaka boobu moom la al imaam al xaafizu Nawawi daal di indi fii waaye na xool mu ne moom ci kitaabu salaa la ko indi ba léegi kitaabu salaa baabu sitratil musalli téeral julli Euh, moom nag al imaamu muslim wa abul husayni da ngay xam moom day dajale hadis ah léegi mu ne haddathana abu bakr ibn abi shayba mu ne nettali nañu wa zuhayr ibn harb ci sama ñaari sëriñ laa jële hadis bi muy sama sëriñ bu njëkk bi di abu bakr ibn abi shayba mooy kan abdallah ibn muhammad ibn abi shayba ibrahim ibn usman al-Wasiti al-asl al-Kufi al-Absi mawlahum rahimahullah wa Zuhayr ibn Harb ak suñu beneen sëriñ moo ñu nettali Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad al-Baghdadi Abu Khaythama an-Nasa'i rahimahullahu ta'ala jami'an ñoom ñaar ñëpp ñu ne an Waki' jële ko ci Waki' ibn al-Jarrah ibn Malih ibn Adi ibn Furs ibn Jumjuma ibn Sufyan ibn Amr ibn al-Harith ibn Amr ibn Ubayd ibn Ruwaas Abu Sufyaan al-Kuufi ar-Ruwaasi al-Asbahaani an-Naysaabuuri al-A'war rahimahullahu ta'aala qaala Zuhayr mu ne sama sëriñ bi mu mujjee wax man imaam Muslim di Zuhayr ibn Harb moom dana haddathanaa kaddu yooyu la utilisé moom la jëfandikoo dana nettal nañu Wakii' qaala mu ne haddathanaa nettal nañu Sufyaan muy Sufyaan ibn Sa'iid ibn Masruuq ath-Thawri Abu Abdillah al-Kuufi rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddathanaa nettal nañu Sufyaan Awn ibn Abi Juhayfa ki ñu nettale mooy Awn ibn Abi Juhayfa gis nañ ko ci càllale imaamul Buxaari bi radiyallahu anhuma an abiihi mu jële ko ci baayam di Abu Juhayfa Wahb ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anil jamii' annahu qaala ataytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam bi makkata wa huwa bil abtahi fi qubbatin lahu hamraa min adam mu ne damaa dikkal yonente bi alayhi salaam fekk mu ngi nekkoon ci benn tànt mu ngi newoon bil abtahi ca bërëb boobee ñu waxoon sànq ci biti Makka Euh, fii qubbatin lahu hamra ci benn coupole benn tànt boo boo xamante ne nii moom mooy niñ koy defar tànt boo ko sampee day mel ni benn coupole voilà benn tente boo xam ne hamra bu xonq min adam ci der fa xaraja qaala fa xaraja bilalun bi wudu'ihi fa min naa'ilin wa naadih loolu gis nañ ko ñi nga xam ne dañuy jotal am ci ndox mi ndoxum njàpp mi ñu daal di diwoo wa naadih ñeneen ñi ñu raayal leen <laughs> daal di leen wiccaxal <laughs> wala ñu am luñ ci laal qaala fa xaraja annabi sallallahu alayhi wa sallam alayhi hullatun hamra ka anni anzuru ila bayaadi saaqayhi qaala fa tawadda'a wa adhana bilalun qaala fa ja'altu atatabba'u faahu haahuna wa haahuna yaqulu yaminan wa shimalan yaqulu hayya 'ala as-salaah hayya 'ala al-falaah thumma rukizat lahu 'anaza fataqaddama fa salla adh-dhuhra rak'atayni yamurru bayna yadayhi alximaar walkalbu laa yumna summa salla alasra rak'atayn summa lam yazal lam yazal yusalli rak'atayn hatta raja'a ila almadina gis nga mooy bi mu doon ñibbi yonent bi dafa aj ba pare di ñibbi di dem makkatal mukarrama di di dem madina ala saakini afdalu salaatu wassalaam yoon bi nag bi muy génn am tax boobu la euh, euh, def escale léegi nag julli fa li nga xam ne mooy tisbaar ñaari rakk jiite nit ñi ginnaaw gi mu julli tàkkusaan ñaari rakka kon nga gis ne ah, mooy noonu la def nee na kon gis nañ julli boobu kon tisbaar la woon hmm? après mu julli tàkkusaan ñaari rakka léegi eh, lii nii fii nag la ñoom ku mel ni Imam An-Nawawi ne lii day niru ne kon yonent bay saa san dafa def jamu taqdim mooy dafa boole ñaari julli yi julli eh, tàkkusaan julli ko ci heure tisbaar ndax riwaaya bi fa salla zuhra rak'atayni yamurru bayna yaday al-himaaru wal-kalbu laa yumna muy romb ci kanamam mbaam mi ka xaj bi laa yumna kenn du leen tere summa ginnaaw gi salla al-asra rak'atayni mu julli li nga xam ne mooy takkusaan ñaari rakka moo imaamu Nawawi mu ne rahimahullah mu ne fii dañ ciy jàng ne kon mooy e, e, jamu taqdim voilà bokk na ci li nga xam ne da koy wane mooy julli e, jamu taqdim de toute façon mais loolu mooy de toute façon loolu mën naa nekk jamu yëpp a mën a nekk bu dee euh, bien sûr condition jamono yi c'est réuni voilà mooy mën nga def dajale julli ñaari julli ci waxtu bu njëkk bi comme tisbaar ak tàkkusaan nga julli waxtu tisbaar nga julli ci tàkkusaan wala nga xaar ba waxtu tàkkusaan tisbaar jot julli woo ko nga bàyyi ba tàkkusaan nga boole leen bu dee ne da nekk ci safar ak yi nga xam ne ci tukki moo xam booy dem boo génnee euh, di dem wala booy ñibbisi fekk ak gaatoo sa dëkk boo la neexee ngay wàññi te yonent way saa saa loolu la def Medina lay jëm di ñibbi jóge Makka mais teewul muy wàññi neewul ne man pare naa fee kon léegi moom damay di matal di ñibbi déedéet te loolu dañ ciy xam ne mooy matal julli yi matal buy wàññi julli moo gën moo moo gën di matal bu dee da ngaa nekk ku tukki xaal bi yonent bay saa saa nee woon ku matal nag li nga def xaraamul kenn waaye bàyyi nga li nga xam ne mooy li gën te loolu la yonent bay saa saa masa def ma ñoo nettali fenn que ne dafa génn tukki ba pare di matal ñeent. julli tisbaar wala tàkkusaan wala timis non wala gée loolu amul yëpp da koy wàññi kon nag loolu nag wala naa fi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam uswa wa ma warada an ba'd as-sahabati li nga xam ne moo rot yenn sahaaba yi ka Usman ibn Affan radiyallahu anhu bi nga xam ne ci la matal loolu euh, taxuñoo jóg loolu bi ñuy gis tarja taxawoon nañ ci ta bool boroom xam-xam yi wax nañ lu taxoon mu ko doon def ndax daa amoon euh, soxna fi nga xam ne mooy Makka mu jàpp ne kon moom mën naa matal ndax waa ñoñam la nekk waaw waaye képp koo xam ne da nekk ci yooyu mooy doxale nii yonent bay saasaam def mooy wàññi loolu mooy li nga xam ne mooy li gën wallahu taala alam léegi kon xadis baa ngi nii way lii lii lee hii lee hamdu wal minna léegi <coughs> ginnaaw lii njàngat bi nga xamante ne mooy première numéro un ci njàngat yi mooy waa suñu ginnaaw bi ñu defee tax rek mooy premier jàll na <laughs> njàngal <coughs> lu ñutu daa am solo affaire bi waaw ah, gis nga yiñ ci gis nii yëpp <laughs> ah kon daal léegi nag mu des eh, ñaareel bi mooy waa hadis baa ngi nii léegi ban lëkkaale la am ak suñu bunt bii nga xam ne baabu istihbaabi as-sawbil abyadi wa jawaazil ahmari possible gënee lu nekk ci sol lu weex loolu romboon nañ ko ci ñaari hadis yi jiitu woon ci bunt bi wa jawazil ahmari possibilité sol lu xonq mu indi fi ñaari xadis gisoon nañ bii pas saydna xadis saydna al bara ibn azib radiyallahu anhu waxoon nañ la xadis bii ci tegu muy saydna awn bu saydna abu juhayfa wahb ibn abdillah as-suwa'i radiyallahu anhu loolu it loolu lay wone te lëkkaale bi mooy non seulement comme niñ la doon wax sànq non seulement yenent bay sa sam nee na bi ma ko gisee fa xaraja an-nabi sallallahu yonent way saa saam génn te mu ngi soloon complet boo xam ne dafa xonq loolu leer na naññ que ne kon jawaazul ahmar lool bu possible wul woon yonent way saa saam du ko def ci biir nit ñi en plus ñëpp di ko gis te Makka awoon sa waay <laughs> Makka awoon te newul taxaw te taxiirul bayaani an waqtil xaajati la bu doon ne sol lu xonq waru la nekk yombul non seulement moom du ko sol. waaye bu dee ne da koo sol parce que daa am lu tax mu sol ko dina leen ne lii wa tax waaye bu ko kenn sol loolu lim nag waxu ko loolu day wara ne kon lii nii wa jawaazu ahmar te sax képp koo xam ne sol nga lu xonq ne man daal damaa gis yonent may sa saam ci hadith yi ñu ne sol na lu xonq ma sol ko ëk ko kooku yaa ngi sunna yow antam yow antam muwaffaq yow moom ku yàlla dëppalee ko yaa ngi ci lu très bien waaw <laughs> waaye fii comme niñ la doon wax kon lëkkaale baagom non seulement waxuma la ne yonent bay saa lu xonq rek la solom waaye mais tànk bi mu yoroon sax tànk bi daa xonq waaw tooxoon nañ na nag xonq la xonq la waaw li Imaam Shawkaani waxoon loolu mooy dëgg waaw euh, euh, mooy euh, ta saxaaba bi nettali mbir mi Seydina al-Baraa fee fii na Wahb ibn Abdillah as-Suwaa'i ku ci nekk saahibu lugha ñoom ñoo gën a xam langue bi ki ñi ay ñi ñuy waxal arabe lañ xam buñ nee yére bu xonq la sol yére bu xonq la waaw amul yére la boo xam ne doo xonqul waaye daa ay traits yéen du loolu <laughs> du loolu comme ni nga xam ne noonu la imaamu Shawkaani leera la woon waxu imaam al boobu nga xamante ne moom la imaam Ibnul Qayyim waaye bul fàtte ne imaamul Xattaabi waxam ñu noonu la niroo woon mais c'est la waaw que ne loolu noonu noonu ñu naan loolu noonu loolu la que ne loolu noonu téere luxa yi dañ koo dëgërul fen <laughs> waaw mbir mi daal lu xonq lañ wax waaw walla yax faaka nëbbuwul ci yow que ne moos saxaabi bi arab yi la saaxibu luxa lañ ñamuy wax lay arab lañ ñu ne lu xonq nga bëgg nekk waxul li mu wax du xonq lan la wax kon <laughs> kon daal bi bi daa leer naa ñi loolu taxoon nañ ci bii weesu kon mooy non seulement sol lu xonq daa possible mais yow sa coupole sa néeg wala fa ngay dal sa tànt quechua bi nga jënd mu nekk bu xonk cur loolu ci boppam loolu mën naa waaw yonent way sa sam fi mu doon dugg di fa tëdd di fi ci ci ci ci tànt bi mu doon nekk fan la tànt bu xonk xobbatun lahu xamra bu xonk cur <laughs> kon nag mu ngi noonu quoi léegi nag ginnaaw lii nag léegi mu am yeneen affaire yoo xam ne ginnaaw gi mën nañ ko jàngi fii ci xadis bi muy xadis boo xamante ne nii am na solo am na solo al imaam al xaafiz an-Nawawi mu ne li mu ne naa Bilaal génn eh, ak ndoxu njàppam loolu bon loolu imaam an-Nawawi waxu ko man da rek damay wax samay wax bu imaam an-Nawawi waxee man imaam an-Nawawi ne mais loolu dañ ciy jàpp jànge ne eh, man maay wax ah fay sama waa kii paar léegi mooy loolu dañ ciy jànge mooy possibilité nit ki di liggéeyal boroom xam-xam waaw xam nga Seydina Bilaal le fait que mu yëkkati euh, ndoxu njàpp gi yoraale yat wi loolu di kan lay liggéeyal yonent bi saa saa mooy liggéeyal ñu baax ñi loolu sunnaay yonent bi alayhi salaam la te bokk la ñi nga xam ne mooy xamuñu diine ba pare yabaate parce que bu dee ci la banu lay kaar ay président yooyu ñoom nangu nañ koo xam ne moo leen di defal yépp nga xam ne bës ascenseur sax dañ leen koy bësal buñ duggee ci ascenseur bi sax duñ ko bës am ñu leen bësal ñu naan chef de protocole ak chef de nangam yooyu yëpp d'accord nañ mu am ci ñoo xamante ne nii dara suba ñu jëlee leen fi ñu taxawaa bu bu ñu amul leneen ñuy taxawaalu ci mbedd mi waaw ñoom d'accordal lañ lool caaxaankatu àddina bi yëpp d'accordal lañ leen ñu am ñu leen defal lool buñ nee boroom xam-xam bi naan waaye fii fii kenn du fi jàmm kan moo leen ay jaam lañ ah kan moo leen ay jaam lañ téyeel lëgéyal boroom xam-xam ak loolu nga naan jaam wal iyaazu billah ñooñu ñi nga xam ne mooy amal qalbi qabla al basar ñooñu dañoo silmaxa xol lañ yor laada silmaxa ci wal iyaadu billah kon Seydina Bilal al-mu'azzin radiyallahu anhu lii mu defal yonent bi alayhi salaatu wa salaam loolu dañ ciy jàng ne kon boroom xam-xam loolu du du bokkul ci ak rëy ak kii le fait que mu am koo xamante ne moo koy defal lu mel nii wala di ko liggéeyal ci yu mel nii génneel ko satala gi mu war a jàpp bu def satala wala fañ koy def ba pare yoral ko yenn yi nga xamante ne da ko soxla wala yàq li nga xam ne moom lay yor ak yooyu bu dee daa soxla ko ko yoral ñu téye ko ko yooyu noonu nekkul li nga xamante ne euh, lu lu lu ci sunna la bokk te euh, yonent bay saa saa saxaaba bi radiyallahu anhu dañ doon doxaleeg moom noonee comme niñ ko gisee fii ak Seydina Bilal al-Mu'azzin radiyallahu anhu léegi ah ginnaaw loolu bokk na ci leneen luñ ciy jànge mooy kene bu ree ci tukki xam nga liy tukki la yonent way sa sam daa jóge Makka di ñibbi Medina waaw mooy yow boo nee ci tukki manoo ne bon man ci tukki laa nekk mooy de ma ne man damay mooy manoo liñ bëgg a wax foofu mooy manoo nekk naan da ngay tiim fekk ndox moo utilisé mu ngi fi <laughs> waaw bu fi ndox newee manoo ko fi bay yonent way sa sama ngi ci tukki lañ nekk mais dañu Seydina Bilal dafa yoraale ndox te xamaañ ndox dafa manqué mooy loolu dañ ciy xam ne booy tukki it nga xam ne di nga soxla ndox pour jàpp ak yooyu wala pour naan ak geneen loolu nga utaale euh, yóbbal woo xam ne ndax foofu amoon fa ndox yu simple la ah. voilà mooy ndox moomu waxu la ne ci teen la dem jëli te li gën a nuru mooy dañ koo yoraale woon mooy lool di fagaru ba yenn yi nga xamante ne sa jaamu yàlla da nga koo soxla loolu waru la nekk loo xamante ne nii da nga war daa war a nekk loo xam ne da nga koy faral di waajal fekk man daa nekk waaw bu manu la nekk nag nga avancé boo dajee foo ko man a ute nga am boo ko amul nga dóor a kon suy naa Bilaal génne ndoxam bi wadu ay xii léegi ñu doon wax bi yeneen may sa sam di jàpp ñu gis saxaaba yi loolu wax nañ ci sànq famin naadihin wala naa'ilin wa naadih ku ci am dara daal di diwu ku amul dara daal di ra keneen raay ci loxoom loolu dañ ci gis que mooy di barkeelu ci jeexitalu yonent bi alayhi salaatu wa salaam fiihi fadlun aziim waaw loolu moom ngëneel gu ruuj ruuj ruuj ruuj moo ci nekk Allahu akbar waaw ruuj ruuj ruuj ruuj waaw léegi nag eh, kii eh, eh, mu ne <coughs> Seydina al imaam an-Nawawi rahimahullah kanta moom ci al-Minhaj nag ma wax ay waxam mu ne li Seydina uh, Wahb ibn Abdillah ne fa ra'aytu an-naasa radiyallahu anhu ya'xuduuna min fadli wuduu'ihim mu ne fa fiihi at-tabarruku bi aasaari as-saalihiin waaw ah, wa isti'maali fadli tuhuurihim ah wa ta'aamihim wa sharaabihim wa libaasihim mu ne hadis bii dañ ciy jànge li nga xam ne mooy di barkeelu ci jeexitalu ñu baax xam nga lii wax naa la keroog bi ñu koy wax <laughs> am na ñoo xam ne nag dañ koy bañ ne waaw bu dee yonent bay saab saab waaw. waaye ku dut yonent bay saa salaam déedéet lu tax ngeen koy bañ ñu ne parce que gisuñu woon saxaaba yi ginnaaw yonent bay saa salaam ñu doon doxaleeg noonu Seydina Abu Bakar seen sang waaye gisuñu tamit ginnaaw Seydina Abu Bakar ñuy doxaleeg noonu Seydina Omar radiyallahu anhu seen sang gisuñu tamit ginnaaw ñu doxaleeg ñoom Seydina Usmaan seen sang waaye gisuñu ñuy doxalee Seydina Ali ibn Abi Talib seen sang kon nag loolu day war ne mbir mi ci yonent bay saa salaam képp la keneen ñu ko defal keneen waaw <laughs> loolu dañ naan non parce que la fait que toxaluñu ko ci ñooñu adamu dikri ñàkk a tudd benn mbir tekkiwul ne loolu amul loolu benn affaire la deuxièmement mooy saxaaba yi radiyallahu anhum dañoo newoon ci loo xamante ne ginnaaw yonent bay saa daa am lu bari loo xam ne moom lañ gënoon a tal waaw ku ci yu mel noonu toppatoo njàngaleem yonent bay saa saa dugal l'islam ci réew yi comme ni nga xam ne gis nga Seydina Siddiq ba ni muy génn àddina ci loolu lañ ne woon tamit jàmmaarloog ñi nga xam ne nee nañ dañuy génn ci diine ji dootuñ joxati maani'u zakat ñii ne dootuñ joxati zakat ñii ne ñun dañoo génn sax far génn ci diine ji ak yooyu Seydina Umar radiyallahu anhu nit ñi di ubbi dëkk yi naka noon Seydina Usman bi mu ñëwee ñuy gën a yaatal nit ñi ba Ifriqiya di dugal dëkk yi euh, l'islam ci dëkk yi di tasaare njàngalam yonent bi alayhi salaam hatta bilaadu Sind Seydina Ali ibn Abi Talib gis nga wax na naa la sànq bi ñuy tàmbale najam ak firqatul xawaarij waaw bi mu ñëwee talul dara problème bi mu am daa ñëw fekk ñu assassiné seen suñu xalifa ñun ñëpp muy Seydina Ousmane radiyallahu anhu problème yooyu jur yeneeni problème yu ñàng yoo xam ne tax na ba Médina ci boppam dafaa newul mu dem Kuufa te foofu ay problème yi neen la fa fekk waaw war a lijjanti yépp xawaari ji nekk fee di def lu leen neex di di di jéem a di jéem a balballu ak yàqkat yeeg ñeneen ak ñeneen ak wute bi am ñi nga xam ne dañoo ne moo ñun daal li ñuy jëkk a def mooy nañu fay nañu nañu jàpp ñu faat Seydina Usman comme ñu ko gisoon mooy kuréelu ñoom Seydina Muawiya geek yooyu yëpp radiyallahu anhum lay gis yooyu yëpp ne fi ñoom ñu woon yooyu quoi waaw <laughs> waaw kon nag loolu te dañ doon wone li ëpp solo ci njàngaleen yonent way sa sam ngir jullit ñu nekk waaw mais loolu bu ñu ko waxee tege ko ne loolu tekkiwul na nag loolu ginnaaw gi loolu manu la nekk loolu moo tax Eh, nga gis ñoom Seydina imaamu Nawawi na ko noon imaamul Hafiz Ibn Hajar lu mel noon tamit la wax muy wax lu mel nii te loolu mooy dëgg waaw waxoon naa la fi moos kene bu ñu waxee rek te yàlla tax bu ñu waxee rek te yàlla tax nañ wax rek te yàlla tax te jëf rek te yàlla tax te bañ a wax parce que bon euh, buñ ne woon kaala gii de mooy kaala gi nga xam ne a Cheikh Ibn al-Uthaymin rahimahullahu taala xamoo <laughs> say sëriñ la woon yàggul ah année deux la génn àddina fii la ne woon euh, euh, Saudiya Arabie euh, Saoudite boroom xam-xam la woon foofu xamante ne jàmbaare def ay chara yu bari waaw <laughs> Cheikh Ibnul Uthaymin ak ñoom Albani moo ne woon Syrie ak ñoom Ibn Baz Euh, moom ci xaram bi la dëkkoon mu ngi dëkkoon côté bi ñu daloon noonu Aziziyya <laughs> Aziziyya côté boobu la dëkkoon euh, masjidu <laughs> Ibn Baz ah <laughs> Ibn Baz euh, siiwe ci benn Baz ah ñoom ma ne nañu wax rek te yàlla tax wóor na ñu ne leen lii de kaala gi moom moom la benn Baz moomoon wala ah Cheikh Albani kat rahimahullah kaala gi nii. moom kaalaam la woon certifié amul ay doutant ah. nga gis ko fii nga gis beneen kaala ci wet gi ñu ne la saa yi léegi euh, waa ji ne la euh, da jënd wax ya wóor na boo waxalee yàlla sawaay da nga naan naa jël bee sëriñ bi yoroon bu ko defee au minimum même boo waxul affaire barkeelu sax di ko fàttale ko au minimum lu tax nga def ko kon xam nga ne moo kaala keneen gi yamuñu moo tax jeexitalu nit ñu baax ni yemul ak euh, ki kii di nangoo sonn ci yàlla quand même liggéeyal lalla nekk ci chantier yàlla kooku melul ak ki nga xam ne moom yoonu yàlla nekkul ci moom waaw yow bu dee wala euh, yëfi caaxaan yi nga xam ne ci àddina bi gars yi bu ñu gisee kuñ naan star de cinéma nga xamante ni moom moom moom bokk na ci ñu yàq réew yi <laughs> moom la gis gars ay ay ay ay jeexitalam ay autographe am ak tamit bu ñu xamee ne gattaar gee gittaar gi sawaay chanteur tel moo ko doon yor année soixante dix yi di tëb gaa yi di na loolu bu dee ci caaxaan yi ñoo mel noonu yaakaar nga ne way ngëm yàlla yi ñoom sàggane nañ noonu sàggane wuñ noonu mukk borom bi da leen a yëkkati yëkkati seen mbir waaw waaw gis nga boo toppee yàlla yàlla bu la yëkkati du la yëkkati yow kese lépp lu la saq da da koy yëkkati baax na ba du loolu sëriñ caaxaankat yi xam ñi nga xam ne seen seen maam sëriñ vrai la woon wala du loolu la ñu xam moo tax ñuy jaar di nax nit ñi parce que xam nañ ne ñoom li leen li tax ñu mën a nax nit ñi mooy seen maam wal iyaadu billah <laughs> yëgati ko ko yàlla yëgati ñu jaaraale ci suuf bëgg nax nit ñi waaw mu ngi noonu <laughs> kon loolu dafa am solo moo na imaamu Nawawi mu ne lii dañ ciy jàngi ak tabarru di barkeelu bi asaari saalihiin jeexitalu lu ñu seetlu ñu wasti'maali fadli tahuurihim waaw seen jeexitalu tahuurihim bu ñu ja laabloo jàpp la des loolu ñu koy utiliser wa ta'amihim waaye bu lekkee mu des ah ñu barkeelu ci waaw wa sharabihim waaye seeni naan bu ñu naanee mu des te loolu lii yëpp gis nañ ko yonent may saa saa day moo tax Mawlaana Ibn Abbaas keroog bi Abu Seyna uh, Sahl ibn Sa'd Abul Abbaas radiyallahu anhu ne yonent may saa daa naan ba pare fekk benn jeune bu nekk fa moom nekk ci ndejooram am ay ashyaax yu nekk ay mag yu nekk ci càmmoñam mu laaj jeune bi gis nañ fi xadisam gisatu ko fi ci Riyad bi ne ko ndax ma jox ñi xam ne ñooy kili ñu man ñi mu ne yii yonent way saa saa man duma duma duma ëffal sa jeex sa desit kenn yonent way saa saa fa tallahu fi yadi mu jox ko ko ci ay loxoom jeune boobu te kooku mooy Ibn Abbas bah al bahr al habr habrul umma waaw boroom xam-xam bu yaatu ba xam ne gii desitu yonent bay saa moom du ko baag kenn moom waaw <laughs> waaw te loolu la moom xadiisu boppam ba mu demee ci kër tàntam mook Seydina Xaalid ibnul Waliid yonent bay saa euh, bi mu naanee Seydina Ibn Abbaas nekk ci yow mu ne ko ndax du ma jox ma euh, may ma jox Xaalida asartum <laughs> mu ne ko yii yonent saa salaam daal rek moom sa desit moom <laughs> Xaalid wala ne baax na sama waaye daal baal rek waaw kon mooy jeexital yooyu dafa am solo waaw. walla jeexitalu nit ku baax loolu dafa am solo moo tax mu ne lii lépp dañ ko fiy jànge waaw seen lekk seen naan seen yére yi baax wali baasihim seen yére moom laa wax léegi ci kaaraay sëriñ yooyu ñu ma la wax léegi waaw waaw nga ne moom <laughs> waaw loolu moom sawaay jarul jarul bu bari sawaay <laughs> waaw moom fii ma ne bu ñu ñëwoon moom gis nga gis nga Cheikhul Xadima radiyallahu anhu gis nga photo boobu ñu ko photo bon léegi am na yeneen photo yu fee <laughs> yoo xam ne <laughs> te wóor ne yàlla mooy gis nga kiiwu tubaab yi kiiwu tubaab yi ku ko romboon ku ko toppoon ba mën a am yëpp moo non non li ngay am ci jeexitalu Sëñ Tuubaa moom ci wàllu photo ki yooyu boo moyul loolu loolu moom dina bari <laughs> loolu dina bari parce que ñoom dañoo tàmm dañoo tàmm photo waate xam nga tubaab yi surtout yooyu waaw am nga am na yu feeñ euh, daaw ji <laughs> yaa deux ans yoo xam ne léegi boo gisee nit ñi ngi koy partagé fu nekk euh, yoo xam ne kon ah nekk Sëriñ Tuubaa du denn photo kese lañ am ci moom muy teg première pierre mosquée bu jaareen beeg yooyu yëpp ak bi nga xam ne ci lay jiite nit ñeeg ñooyu loolu yëpp nga xam ne kay mbir la yoo xam ne yow xoolal loolu rek ga loolu na jaay am yi ñu jënd ko gën